ba tey ci waxtaanu waxtaani Serigne Touba yi am na kilifa gu mas a wax Serigne Touba ne ne ko ni nga malee ne ku xamul àdduna te xam ko lool Serigne Touba xaadalohu laaw maxtaar loxo xam koo tax ñu wàcc ko Serigne Touba xaadalohu laaw maxtaar loxo nee na bëgg àdduna mooy wépp mooy bopp wépp ñaawteef Serigne Touba xaadalohu laaw maxtaar loxo nee na lu juddoo ci topp ndigal lu ne mi ngi xaar kay topp ndigal sa buntu àjjana lu ju lu juddoo ci defi tere mi ngi xaar kay defi tere sa buntu sawara lépp lu juddoo ci àdduna day yëkkatiku ba ku ne gis ko mu wëlbatiku nekku pënd sëriñ tubaa xaadulahullahu maxtaar loo nee na àdduna dëddu na te kenn mënu koo jot àllaaxira dëgmal na te kenn du ko raw sëriñ tubaa xaadulahullahu maxtaar loo nee na bu leen ragal dee ragal leen la leen dee di fekk sëriñ tubaa xaadulahullahu maxtaar loo nee na nit ku ne boppam la am ak mbokkam ak alalam ak jëfam boppam bii bu tawatee ba xàmmeetul ñam wu neex ak jigéen gu rafet ñàkk na ko mbokk ma fa sës mbokk moomee bu ko taxawoo ca tawat ja ba jébbal ko boromam ñàkk na ko alalam ma fa sës alalam joojee buñ ca fayee ay borom la ca des mbokk ya dond ko ñàkk na ko jëfam ma fa sës jëfam joojee bu dee lu baax du ca gis dara lu ko naqari bu dee ab safaan nag wala ayaasu billahi sëriñ tubaa xaadalahu laa waxtaan loo nee na dëddu dëddu ci alquran ñaari xaraf rek la laa laa taasaw ala ma faatikum wala tafraxu bi ma ataakum maanaam li nga am bu ci mbég mbégum ko réew li la raw bu ci ñax wala nga ciy tiit lu ñëw santal yàlla ci saahir ak ci baatin loo ñàkk santal te bañ a ñax loolu mooy li muy wax ci masaalikul jinaan laa tafraxan bi sababil mawjudi minha wala taxsan ala almafqudi kon dëddu mooy yamale am ak ñàkk ci àdduna yamale am ak ñàkk nga xam ne ni ñàkk di neexe ci ni am di neex ci yow boo ñàkkoon nit noonu lay mel ci yow rek loolu mooy ak dëddu am na ñett ñu mës a bind kaamil indi yët ko sëriñ bi ba ñuy dem mu ne leen ma yóbbulul leen da ngeen di ñëw àdduna kenn ku ci ne yow dong nga ànd bu ngeen dee dellu alaxira itam kenn ku ne yow dong ngay ànd buñ leen di laaj itam kenn ku ne moom dong ngay ànd la dee fi laaj waxi sëriñ bi ci bokk jigéen néeg wala jaxasoog moom iyaakum wa duxulu ala nisaa yi fa qaala rajulu min ansaari ya rasul allah afaraka alxamwa fa qaala alxamwa almawtu alxamwu qaribu shawji am na ko mas ñëw ci sëriñ bi di ko laaj ne ko damaa am soxna ñu bokk benn benn néeg may laaj wutal ko ab néeg ak ñu bokk benn néeg lu ci gën sëriñ Masamba radiallahu taala anhu won ko bëgg ko xëcc sëriñ bi ne ko Masamba bàyyi ko da leen di indi lu xam-xam daal ne ko xam nga paax mu ne ko waaw waaw mu ne ko waaw luy paax mu ne ko njaal benn baxaw mu ne ko xam nga ko daa di ne ko boo amoon sandaalu sedd ci sa biir kër nga buddi ko yóbbu ko ca sa biir tool seet garab ga gën a sedd nga samp ko fa tëdd fa dana la yóbbee naan moro te naan te moro dana joxe jàngoro te ñay paax ña nga lay raw am na ku masa nuyoog Sëriñ Tuubaa la llaahu maxtaar loo di ko laaj ana soxna yi mu ne ko wala taqrabu zina daa di ne ko ñooñu ngay laaj daa mel ne li nga jublu ci laaj bi ku ne la woon demal nuyu ji leen nga dem nuyu leen wala ku ne la woon toogoo ñu ñëw nuyu la nga toog sëriñ ma bàññi fab sill radiallahu taala anhu nee na am na ak guddi sëriñ bi ànd ak moom ba ca magasin xorom ba mu ne ko jëlal benn mu jël ab saako sëriñ bi ànd ak moom ba fa wetug jigéen ña mu ubbi yër yër bu tuuti ne ko sànnil te daw mu sànni sëriñ bi ubaat sëriñ Tuubaa xaadallahu laa muxtaar loo am na teen bu mu gas la woon ne mooy teenu góor ñi daa di wax jigéen ñi teen bii ku ci sa bët tege mën ngaa dellu fa nga jóge woon te xam ne li ngay wut doo ci am dara gasluwaat beneen teen ne mooy teenub jigéen ñi daal di wax góor ñi teen bii ku ci sa tege mën ngaa dellu fa nga jóge woon te xam ne li ngay wut doo ci am dara ginnaaw loolu gasluwaat na beneen teen sa kër jigéen ña wax ne góor gu ci sa tege doo ma gis yomal am waxi sëriñ bi ci ci diggante boroom kër ak soxnaam ni ñuy ànde wa asiruhunna na koo da doon jàmbat soxnaam ci Serigne Touba xaaraloo laahu maxtaarloo mu ne ko nangu naa ànd ak yow ngeen jaamu yàlla mu ne ko waaw mu ne ko kon nag damaa bëggoon nga xam ne la taxoon ñu jox la ko moo di nga moo di am nga jàngoro joo xam ne moom rek moo yor saafara soo ko mën a saafara te doo ci am bàkkaar boo ko defee nga jàpp ko muy saafara jàngoro jàngoro jooju saafara nag bu demee ba mu yàgg nga bëgg koo jàppee ab dund da nga ciy gis sikk ndax day jur jàngoro bëri na yu ngeen di jàmbat te noonu dong la am na koo xam ne daa amoon ñetti soxna ñaar ña xëy xëy dem mel ne dañ koo takkatoo mu yónnee ci sëriñ bi xaadalahu llahu maxtaaralahu ne ko ba ma demee ba toll ci àdduna dama koo bàyyi topp ko ba ma demee ba am la ma doon ut ñëw samp kër ba am ñetti soxna ñaar ña xëy xëy dem mel ne dañ koo tàggatoo ma bëggoon bu fekkee sikk si daa nekk ci man nga wax ma ko ma ñëwaat ndax ma defaru bu fekkee ci ñoom la nekk nga wax ma ko ma bàyyi leen sëriñ bi wax ndaw la ne ko demagu na faa mu ne ko déedéet sëriñ bi ne ko nee ko booba ba tey sikk sa ci moom la nekk na fa dem buñ nangoo ñëw mu xam ne sikk si ci ñoom la nekkoon buñ nanguwute ñëw mu xam ne sikk si ci moom la nekk mu dem fa ñu daal di ñëw dénkaanab sëriñ bi ci jigéen guy dem kër ak i waxam ci teel a dem kër istawsoo bi nisaay xayran am na soxna soo xam ne sëriñ bi da koo joxe woon kër mu dem dellusiwaat ba mu ñëwee ci sëriñ bi ne suut mu génnaat sëriñ bi woo ñu newoon foofa ne leen gisu leen ku dugg fii léegi génnaat ñu ne ko waaw mu ne leen dama koo joxe woon kër gisaat ko ma laaj ko muy bëgg a waxi lay ma ne ko defal ndànk daa am lu defoon ci sa yàpp ci sa ndénkaan loolu mooy sëy ñaar rek la coono bu sax dàkk ak naqar bu sax dàkk te gor day nangoo muñ coono jullit day nangoo muñ aw naqar te boo xamee ne ku ñuy tudd nga di ma tudd ñaar yooyu da ci doon lenn daa di ne leen ku ci dund ba am ku muy loo fenn ne ko dénk loolu mu dib yóbbalam sëriñ Tuubaa xaadalahu laa maxtaar loo nee na ñett ci yàlla ñett ñi yàlla gën a bañ mooy ndaw lu liggéey ak mag mu nanguut a jaamu yàlla ak ndaw lu toll ci nekk ci kër tey jigéen te nanguut sëriñ Mor Galaay Jaw mas naa laaj sëriñ Tuubaa xaadalahu laa maxtaar loo jigéen ju mënta am doom ndax mënees na caa tasib sëy sëriñ bi ne ko déedéet ndax ba ñuy fasub sëy loola taxul bañ a mooy yàlla moo taxoon bu ko wóoroon moom jigéen bi ba muy toll ci fukki xat ak juróom ne bu sëyiwul du mooy yàlla bu ko neexoon dañu sëy sëriñ bu nee na bu ngeen dee boole góor ak jigéen lu ngeen gaaw gaaw ni ngeen boole ñett sàq yi njëkk mooy sama ndigal na góor ga bëgg jigéen ga bëgg te góor ga tane jigéen ja daa dina tekk ab diir ne loolu bu àndul day waral jëwante te jëwante day naqaralub ànd bu demee ba boole ñett yi jafe nga xam ne ñaar rek moo mën a am bay manqué bu mu doon góor ga tane jigéen ji ndax àdduna daa mel ni néeg bu amul ab làmp jigéen mel ne gumba boo boolee góor ak jigéen gum tanewul mi ngi mel ne jël nga ñaari gumba dugal leen cib néeg dara lu leer du mën a am am na ku mas a ñëw ci sëriñ Tuubaa xaadib lahu llahu maxtara ne ko man dama bëgg a far bañ a takk soxna ngir nii nga xam ne ni la jigéen ñi mel ndax ma mën a jaamu yàlla sëriñ bi ne ko boo ko defee di gën ñëpp mu dem ab diir ñëw ñëwaat ne sëriñ bi man daal damaa bëgg far takk soxna rek sëriñ bi ne ko boo ko defee yem ak ñëpp mu takk soxna soo xam ne doy na waar lool ci ñàkk mel na war a mel mu ñëwaat ci bi ne ko man daal damaa bëgg far wàcc soxna si rek sëriñ bi ne ko boo ko defee yées ñëpp jëfi sëriñ bi ci kori ak tabaski Sëriñ Tuubaa xaadalahu lahu maxtaara lahu julli na koor yi ak tabaski ci jumaay njaareem waaye mosu cee julli ajuma Sëriñ Tuubaa xaadalahu lahu maxtaara nag am na yoo xam ne ay jagle yi boppam la kenn du ko ci roy lu mel ni ñàkk julli juma kooku kenn xamul lu tax teewul am ñuy nettali di wax waaye moom dong moo xam lu mu ci jublu lu mu ci leeral nag loolu ma mëneef na ko jàpp lu mu waxul dara nag lim ñu digal mooy ñu dellu ci téere fiqhu Malik radiyallahu anhu wallahu taala alam sëriñ Tuubaa xaadaloxo laa maxtaar loxo ñaari xar la daa rendi ci tabaski waaye daawul féetewoo rendi ga ci boppam waxi sëriñ bi ci màggal gi wa man yuasim shahairallahi fa innaha min taqwal qulub sëriñ Tuubaa xaadaloxo laa maxtaar loxo nee na di dale ci ganaar ba ci gëléem ku ci def dara ci màggal gi lama am ci sama tukki ba dara du la ci ump bu ëllëgee waxi sëriñ bi ci weeru gàmm daani ila ihyaai shahri kawnuhu li xayril wara sharfan hawa kulla shuuda bi Sëriñ Tuubaa xaadala la muxtaar loo nee na weeru gàmmu amul bis bu ñaaw yem foofu